الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baal fas yéene dikkaat tey jii ngir fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci gan ñi nga xamante ne ñoom lañu baaxoo dalal ci jataay bii nii ci biir weer wu tedd wi nga xam ne njaalbeen gi yërmaande yàlla la fukk yu ci digg bi njëggalu suñu borom la fukk yu mujj yi di ak goreel ci sawara yàlla nañu ko yàlla defal kon ginnaaw bi ñu ànd ak yéen ay bis bu njëkk gi ñu fas yéenee tàmbali tey ji incha allah ñaareelu ay bis gi ci weeru tedd wi li nga xam ne jot nañ ko def ci ay bis bu njëkk gi te lépp ñu jëm ci aw yiw yàlla nañu ko yàlla nungul te laqal ñu ko fi yàq yëgut lépp loo xamante ne tamit am na ci ay ci ay rëcc rëcc yàlla na ko suñu borom jégal ni ñu ko baaxoo def rek bala ñuy jox suñu gan gi nga xamante ne moom lañu ñu fii jataay bi tey kaddu gi te muy sëriñ Abdoulahi Diop ñu gën koo xam ci sëriñ Abdoulahi Diop sëriñ Sàmbay ndax taxoo gu mu taxawal moom ak topp bu mu ko doon topp ci ay liggéeyam ak benn la gum benn la woon léppam ak léppi sëriñ Sàmba yi ba tax ñu koy dàkkanteel ci sëriñ Sàmba yi kon jëmm jooju incha allah lañ fas yéenee dalal fii ci dajataay bii tey bala ñu koy jox kàddu gi ñu tënk lu gàtt rek wax aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàllu jàng ak jàngale ak gëstu ni doomu soxna yépp baaxoo def rek moom mii noonu la ko defee jàng alquranul karim ci lenn ci daara yi nga xamante ni Serigne Samba yi moo ko ut woon foofu ci ndar foofee fa la jàng alquranul karim ni ko doom soxna yépp baaxoo defee ci biir loolu ci la duggee tamit ci école tubaab yi jànge foofu ci lii Charles de Gaulle boobu nekk si ndar ba amee baccalauréat ginnaaw ba mu jóge fa dem université Cheikh Anta Diop ci université boobu foofu tamit dafa la jàngee waaye nag taxoo gum taxoo woon ak sëriñ Samba yi ak jàng gum doon jàng ci moom ci wàllu xam-xam ak lépp loo xamante ne wàllu diine la loolu moo ko poussé woon ba tax mu topp wàllu bi nga xamante ne mooy wàllu arab ndax jàng jàng na euh, ba tàmbali jàngale jàngale ci daara yu mag yi di fa jàngale tubaab di fi jàngale français waaye nag ci biir gi euh, ci ànd gi mu àndoon ak sëñ Sàmbay ci la wëlbatiku nag dem jàngiwaat ci université Cheikh Anta Diop ci wàllu langue arabe ba am ci licence ak maîtrise nga ne kon moom jàngoon na bay tàmbali jàngale français ci école tubaab yi waaye ginnaaw bi la wëlbatikuwaat jàngiwaat arabe ci adduna si Cheikh Anta Diop ba am licence ak maîtrise ci langue arabe te fekkoon na lu jiit loolu jàngoon tubaab ci wàllu boobu xam ko waaye nag loolu lépp ci ndimbalul ki ñu koy dàkkantal muy Serigne Samba yi taxawoo gum taxawoon moom ak ñaax gum ko ñaax ci wàllu boobu loolu moom moo ko buusee ci mu dem si wër wàllu boobu noonu. naka noonu tamit euh, Serigne Samba yi liggéey yi nga xamante ne moom la doon def muy lu mel ne traduire téere yi Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul yi. liggéey yooyu yëpp moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko ci daan jàppale liggéey yu baree bari moom mii participation am na ci liggéey yooyu noonu naka noonu tamit képp koo xamante ne xamoon nga sëñ Samba yi ci ak dundam ci ay conférence am ak ay jataay yi mu daan mu daan yi mu daan seq borom xam-xam yi moom mii ku ràññiku woon la ci jataay yooyu noonu kon euh, ci gàttal rek ci tënk jëmm jooju moom lañ fas yéene dal fii jotaay bi tey insha allah mu fas yéene waxtaan ak ñun nag tomb ba am solo muy doomu aadama ji nga xamante ne nit ki nga xamante ne mii ngi dund ci jamono jun toll ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom lay am kon yaakaar naa ne loolu moom kenn ku nekk ñun loolu sox war na laa soxal ndax ngir la moo xamante ne mooy dund la moo yitte woo xam la tamit waaw moo yitte woo xam la ngir mën a mucc ci yàqu-yàqu jamono yi ngir mën a sàmm sa diine kon yaakaar naa ne kenn ku nekk ñun war naa bàyyi xel tomb bii nga xamante ne moom la fas yéene waxtaan yi insha allah ñu fàttali mbooloo mi rek ne euh, tey mooy ñaareelu ay bis bi ginnaaw bi ñu jeexale ay bis bi njëkk bi kon xam naa ne dama leen di fàttali rek ñaareelu ay bis bi ni mu fas yéene tëddee wax naa lañ ko léegi sëriñ Abdoulaye Diop Sam mi moom lañu dalal tey jii ci altine ci talaata ji suba ci àllarba ji incha allah sëriñ bay gi sill ñu gën koo xam ci liggéey yaakoonu borom Daaru Muxti moom la ñu fas yéene dal fi jataay bi mu fas yéene waxtaane dëkk bu sell bii nga xamante ne moom mooy Daaru Muxti te maam Cerno Birahim sañcoon ko ci ndigalu sëñ Tuubaa te lépp yar ak jàngale ak tarbiya taxoon mu sañ ko dëkk bi incha allah ci la fas yéene waxtaan ak ñun euh, ginnaaw suba ci alxames ji docteur Alxaaji Ndiaye moom la ñu fas yéen dal fi jataay bi mu fas yéen waxtaane al fiqhul islaami yi lan mooy fiq ci lislaam bu dee ci àjjuma ji oustaz Pathé Gueye di professeur foofu moom ci lycée Malick Sall bu Louga moom la ñu fas yéene dal fi jataay bi mu fas yéene waxtaane aadaabu taajiril muslim maanaam ki nga xamante day yëngutu ci wàllu njënd ak njaay te nekk ab jullit yan teggin la war a sàmmoonteel ci liggéey boobu muy liggéey bu dee ci gaaw bi incha allah ñu fas yéene daral oustaz Abdoulahi Sané mu fas yéene waxtaane fawdawee daawa ci Sénégal maanaam ñi nga xamante dañuy woote jëm ci lislaam di woo nit ñi eh, ñàkk bu ñàkk ñàkk ñàkk a nosoo woote googu noonu loolu ci la fas yéene waxtaane incha allah bu dee ci dibeer gi sëriñ Mbàkke Abdourahmane di koo xamante ni xam naa xam duñ ko présenté ndax yàgg nañu ko dool ci jotaay bi moom lañu fas yéene waxtaane moom la ñu fas yéene dalal mu fas yéene waxtaane at tanzim fi tarixatil muridiya maanaam organisation bi nga xamante ne moo war a am ci biir muridisme bu dee ci altine ji nga xamante ne mooy bis bu mujj ci ay bis ñaareel gi ñu fas yéene dalal al ustaas Moustapha Kaay mu fas yéene waxtaane al maasiyatu wa xuturatuha maanaam euh, mooy yàlla ak danse bi nga xamante ne moom moo ci nekk kon loolu mooy programme mu semaine bii nga xamante ne moom la ñu tàmbali tey ji incha allah ñu fàttali mbooloo mi tamit ne e, waxtaan wi rajo yi nga xamante ne moo nekk ci diggante Darou Moukhty ak Touba ñu mën ko lim muy Lamp FM ak Dunia FM ak RFM ak Touba Mbacké FM RTS ak Diso ak Sud FM ak Walfajri ak Jant bi ak Darou Moukhty FM. rajo yooyu yëpp benn bu nekk dana jàllale waxtaan wi xam naa du ñàkk ñu ñëwaat ci heure yi nga xamante ne moom lañ koy jàllale xam naa ne mën naa ci tudd benn rek pour nekk Darou Moukhty FM ñu nekk Darou Moukhty bu dee Darou Moukhty allah tey jii ci vingt et une heures trente ba minuit moom waxtaan wi nga xam ne mooy jàll tey jii dina ko suba tamit ci trois heures ñoom danañ ko rediffuser naka noonu tamit bu dee dunya tamit ñoom danañ ko jàllale ci minuit suba ci trois heures ñu rediffuser waat yeneen programme yi tamit incha allah xam naa dinañ ci ñëwaat kon li ñu def rek moom mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Abdoulaye Diop Sam ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayyidil wujud sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi kilifa yi fi toog ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal xaq di leen baalu xaq di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal di ñaan ku fi ñëw ku ne tànk yi la indi ak yi lay delloo yàlla na ko suñu borom bi def ay jéego ci àjjana ci barke weeru tedd wi di weeru koor ci béréb bu sell bii ñu daje muy néegu yàlla ci dëkk bu tedd bi di dëkku Cheikh Ibra Fati Mbacké di dëkku Cheikh Ahmadou Bamba di dëkku lislaam gépp ñuy nuyu ñépp tàmbalee ko ci ki nga xam ni mooy kilifa dëkk bi ak ñi mu njabootoo ñépp tàmbalee ci xalifa bi ba ci taalibe bi gën a tuuti bàyyiwuñu kenn di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa mu yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu Cheikh Ibra Faati gépp li ñuy bëgg a waxtaane ci gàttal mooy sunu diine lislaam ndax lu dul lislaam rek du dara lislaam doo ngay dara kon muy loo xam ne lu ñu def boole ko ca su loolu jeexee ñu wéeg suñu lislaam ñu jël tey mawdu bu am solo muy crise bi nga xam ni moo daj àdduna ñu koy wax ci tubaab crise mondiale azma alamiya fépp la lam ñii ni crise économique azma iqtisadiya ñii ni crise sociale la ijtimaiya lu nekk wutal nañu ko tur li ñuy bëgg a waxtaane tey mooy kris bi ci nit ki ci boppam ndax du économie bi moo am crise du finance moo am crise du dex gi moo am crise du jaww ji moo am crise nit ki moo nekk ci crise loolu la ñuy bëgg a waxtaane zahara zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bima kasabat ay di naas kon géej gi amul crise jéeri ji amul crise nit moo am crise foofu lañu bëgg a dugg tey xam naan dana jafe waaye ñu tàmbali ko rek su ko defee ku ne gëstu ci ndax nit moom dafa am ñetti laaj yoo xam ni tontu gën cay tontu moo wuutale nit ñi lan lañ fiy def xeet yu bare tontu nañ ci tontu yu wuute lan mooy lu baax lan mooy lu bon ñépp bokk nu ci ànd bi ci des mooy lan moo nekk ca gannaaw dee ñetti question yooyu tontu yim ci tontu mooy indi jàmm walla mu indi safaanu jàmm ndax ñaari mbindeef lañu xamagum muy ñi ñuy gis ak ñi ñu gisul almaxluqaat almushahada ak almaxluqaat almugayyaba anna al maxluqaat al mushahada ñu naan les créatures visibles ñi ñu mën a gis moo xam suñu bët yi lañ koy gisee moo xam appareil yi lañ koy gise mais lu màddiye la lu lu physique la loolu ba mu daj asamaan yeeg suuf yeeg ngelaw yeeg yi biddéew yeeg jant yi kenn dong la ci sunu borom bi togg jëf jox ko ay responsabilité mooy nit kese yeneen bindeef yi nga xam ni it dañoo fàddu dañu noo fàddu ñun muy ay malaaka ay rawxaan ak xeetu yooya li ci yàlla bind xamunu lu mu toll benn mbindeef rekk la ci digal tere ko togg ko jëf jox ko ay responsabilité mooy jinne suñu borom bi tënk loolu lépp laaj bu jëkk bi rawatina tubaab yi ñoom seen tontu benn rekk la mooy li ñu fiy def mooy liggéey suñu paree fo moo suñu borom bi ni leen ndax da ngeen defe ni dama leen bind ngir fo seen diine moom mooy fo topp seen bànneexu bakkan def ko seen yàlla afaraita man itaxasa ilaahu hawa xanaa gisoo ki jël bànneexu bakkanam def ko mu yàlla tubaab yi gëm nañu ni foo moo leen fi indi ba ñi leen di foloo li ñu leen di jox ci ay alal kenn xamul lu mu toll li sëñ Sam naan da dem ba ñiy liggéey di ñee ñiy fo ñee gi mooy ña leen di foloo di leen fay ngir mën a fo fo day seen diine gis nga footballkat yi milliards yi leen di jox fo bi dem na ma gis nga sunu réew mi li ñuy jox mbër yi cent millions nga jël jox ko benn nit ndax dafa dugg ci po bi suñu borom bi ni binduma leen ngir fo tubaab yi ñoom réponse boobu la ñu joxe ñoom julli di ñoom mënunoo joxe tontu ndax bindunu àdduna bindunu seen bopp te it ci xam-xam lu leen di xamal lan moo leen fi indi te suñu borom bi jàpp ci suñu borom bi bind doomu aadama bind lu ñuy wax yonent yonent yi naam ay nit lañu waaye dañoo am benn faculté boo xam ni mbindeef yi ci des amuñu ko mooy nubuwa nit nit di amee bët amee ko xel amee ko xibs mémoire dafa am beneen cër boo xam ni suñu borom bi dafa bind ay nit jagle leen ko muy nubuwa tubaab di ko wax la prophétie yónnu yonent pour bu xamal nu ñun lan mooy nu fi indi tubaab bi ñoo wut nañu seen tontu bopp wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni soo demee nga ni leen li leen indi ci àdduna mooy ñu jaamu ma mooy mission bi c'est une lourde responsabilité masuuliya la boo xam ni kenn xamul nu mu toll waaye ku ni responsabilité masuliye walla loo ko mën a tudde ni capacité yàlla tegul kenn lu mu attanul la ku ni responsabilité rek wax nga capacité responsabilité boobu la ñuy wax amaanatu diini fuqahaa yi di ko wax taklif shar'i muy obligation religieuse suñu borom bi subhaanahu wa jox ñu ay responsabilité waaye responsabilité ci kaw suñu man-man suñu capacité laa yukallifu laahu nafsan illa wusaha loolu mooy capacité bi laha ma kasabat wa alayha ma tasabat kon responsabilité boobu ñuy xam lu fi indi crise bi ak suñuy capacité responsabilité boobu ba suñu borom bi yëkkatee responsabilité bi ñu ma ko jëkk proposé mooy asamaan yi juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar proposé ko montagne yi ñoom ñu ni responsabilité bu toll ni duñu ko jël mukk ci àdduna inna aradna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa xamalaha al insaan innahu zaluman kaana zaluman jahulan ñaari baat yooyu moo ñu indil crise bi zaluman jahulan suñu borom bi subhaanahu wa dafa ni bi ma nee jëy yi yëkkati amaanatu diin la responsabilité religieuse wan ko ala samawati wal ard wal jibal suufi juróom-ñaar asamaani juróom-ñaar wan ko montagne yi fa abayna ñu ni responsabilité bi duñ ko jël mukk wa asfaqna minha tiit daw dellu gannaaw wax xamalaha al insaan nit moom daal di jóg ci faculté yi ko sunu borom bi jox mooy xel mooy ay pexeem mu wute ko bàyyi may daldi defe ni mën na yenn responsabilité bi suñu borom bi ni innahu kaana zaluman jahula kon nit masuta dañ kaana zaluman di tooñ boppam jahulan di réere boromam loolu moom mooy responsabilité bi soo déggee alxuraan suñu borom bi subhaanahu wa taala nii wal asri inna al la fi xusrin nit mi ngi ci perte mooy su ma intervenir lu rek nit ci perte lay inna al insaana la fi xusrin lu tax mu nekk ci perte mooy ñaar ñooñu ñu ko mooñaale zaluman jahulan kon pour mu génn ci situation boobu fokk ñu indi ko ko gindi loolu mooy mission yonent yi fi ñëwoon loolu mooy mission ñi nga xam ni ñoo ñëw ci gannaaw yonent yi Sénégal kenn du leen jàngal ñooñu Cheikh Ahmadou maa ngi fi maam Thierno Ibra Faté ngi fi Serigne Dame Abdourahmane Lo El Hadj Malick mën nañu toog ci Sénégal trois cent soixante cinq jours bés bu nekk ñu jël mag mu baax moo xam ni waxuma la àdduna waaye su ko réew bi yépp toppoon mën na noo texe te duru jot ci Cheikh Ahmadou Bamba sunu richesse nationale mooy mag ñi amuñu pétrole amuñu or waaye am na ñu mag ñu baax suñu borom bi xam ne nit su ko bàyyeeg boppam ci sànku la jëm inna linsaana la fi xusri illa lazina amanu ba mu des ñi nga xam ne ngëm a ngi ci seen biir xol ngëm moom kenn du ko donn ci sa baay kenn du ko dugg xalwa kenn du ko listixaar kenn du ko jënd yàllaa koy jox ki ko neex moo tax tubaab tudde ko grâce gis nañu yonent bu jur yéeféer ku ko doon donn kon kanaan donn ko ci noo kon pour gindi nit ñi suñu borom bi subhaanahu wa taala xamal nu ñu ni amul benn peuple boo xam ne yónneewuma fa ku leen di dimbali ba ñu duduñ dugg ci crise wa in min ummatin illa xalaa minha nazirun amul benn peuple amul benn mbooloo nit boo xam ni amul ku ñëw di leen avertir di leen xupp ngir ñu dellu ci yoonu njub alxuraan nee na wali kulli qawmin haadin chaque peuple a un guide peuple bu nekk suñu borom bi yónnee na la ku la la ci yoon banoo dem safara soo déggee Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ni lazina taalluquhum biya daxalu naar walaw suwaay atan qabla duxulihim aljannata lati wudal muttaqoon ñi aju ci man fudlu woon aju ginu aju ci man daañu dugg ñoom ñëpp safara donte ab saalan fay def ñiy def àjjana di soog a dem àjjana kon su borom bi ne li kulli qawmin haadin chaque peuple yónnee naa leen ku leen gindi ba duñu réer ñu war koo gëm ndax ñun am nañ ci ñunu gindi bi yonent yooyu ñëwee indi risaala ndax yonent yi moom alayhimu salaatu am na ñu ñuy wax nabi nabi mooy ki ñu yónni ci boppam génnul boppam ñi ko wër nag suñu ko royee am tiyaaba suñu ko royul dara du leen ca fekk kenn yónniwu ko ci keneen kenn joxu ko sax risaala moo tax kenn waxu ko rasuul ci nabi la yem suñ ko yónnee ci boppam ba pare jox ko risaala muy nabiyun rasulun ñi ñu yónni ñépp jox leen leetar ñuy ay rasuul yónni leen ci seen bopp ñuy nabi yónni leen ci seen famille walla ci seeni giir wala ci seeni peuple ñoom amul kenn cent vingt-quatre mille yonent am nañu fa qatadun min al ulufi la Cheikh Amadou Bamba wax ca tasawudu siraar cent vingt quatre amul kenn koo xam ne risaalaam daj na àdduna daj jamono ku dul muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi rek muhammadu rasulullahi la suñu borom bi yónni ci mboole seen mbindeef yi baba saa di taxaw moom la yónni ci bépp jamono ba saa di taxaw moo tax ñu ni ko le prophète universel dafa làmb ñépp suñu borom bi subhaanahu wa taala ngir ñu bañ a dugg ci crise bi ñuy bëgg a waxtaane kii mu xaddima la mu ni nu yónnee naa leen ci gën ci mbindéef yi wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee jub su ngeen ko toppee rek jub li mu leen jox jël leen ko li mu leen tere bàyyi leen ko wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu muy lu leer nañ ñi su ngeen bañee nekk ci crise kii ma leen indi lit jox naa leen ci ay garantie laa yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha waxul rek demal nga wax ak ñoom dafa nu jox ay tegtal maa dalla saahibukum wa maa xawa réerul réeralul kenn waxul ak bakkanam ndax nit ki moom fi fileeg bakkanam des na ci moom lu day na tarfatal ay na topp ko wóorul moo tax Cheikh Ahmadou radiyallahu anhu ba mu laataag wax ak mbindeef yi daf nu jox gaaranti malaktu nafsiya wa zaxzaxtu layin not naa sama bakkan ba sama bakkan amatul ci man cër seytaane daw na ma kon nag li may wax yàllay kese la di soo ko mën a wax ak nit ñi suñu borom bi subhaanahu wa taala ni nu su ngeen bañee nekk ci crise roy leen kii ma leen indil laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaaha wal yawm al kon ndekete ku bañ a dugg ci crise da jël muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def ko sa modèle ndax yonentu dootul ñëw ci gannaawam fii ba ba di taxaw moom lañu ñu war a roy kon nag su fi jógee doo suñu soxla lenn ci kenn doo suñu soxla lenn ci fenn ba al yawma akmaltu lakum diinakum wàccee ci la risaala jeex beneen yonent dootul ñëw keneen ku di roy dootul ñëw keneen kuy digle ak di tere dootul ñëw jeex na kon nag suñu borom bi war nañu garantil ni suñu leçon yépp daan ko jëlee ci muhammadu rasulullah ni ñuy lekkee ni ñuy toogee ni ñuy xaree suñu nu gañee ca xare ba suñu amee ndam ca xare ba ni ñuy nekkee suñuy soxna nan la ñuy jullee nan la ñuy woore suñuy meree nan la ñuy def suñu kontaan daaraay rasulullah sallallahu alayhi wasallam waru tëree c'est un prophète universel ndax ci ñépp lañ ko yónni suñu borom bi weer léppam nag roy leen ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon nag léppam la ñuy weer weer nañu ko ba ni muy nekkeeg soxnaan ci kaw lal juróom-ñeenti soxna nga ni leen yéen ñëpp dem leen ca pénc ma ni ma nekkee yéen ci biir néeg bi dem leen nga weer weer te luñ ca wax rek ñu ni esprit wa innaka la ala xuluqin azim moo tax sëñ sama mbër ma daan ma wax nii soo jëloon benn karawu muhammadu rasulullahi li ci des yépp ci ay yonent ambiyaa woog mursaliin xutbu yéeg laq ak taabi suhadaa yi saalihiin yi ñépp def ci benn balance jël benn karawu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa benn karaw googu leen gën soo nekkee ci xare jekku say noon nan nga war a def saaba yi nett nañu nay rasulullah sallallahu defoon ca badar suju borom bi jàngal na ko ci alxuraan leçon ba dugg na nan la ñuy def suñu lan jekkoo ci xare suñu borom bi nettali nañu uhud nan la rasulullah sallallahu def soo waree àtte nan ngay def kon léppam suñu borom bi weer na ko ba daraam réeru bañ nañ ko ba saaba yi ki ci mujj ci àdduna di dund le dernier compagnon du prophète mooy Anas ibnu Malik mooy saaba bi mujj dund ci kaw suuf yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi jóge fukki at ak benn gannaaw gàddaay gi muy 622 anas ibnu malik mi ngi fi jógee 40 gannaaw gàddaay gi ñi nga xam ni ñoo nuy jàngal yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom bi ci xikmaam bàyyi na leen fi ba ñu la ñu xamoon yépp ñu julli ko mu leen di soog a yóbbu mboole seen abu hurayra ci ëpp addis bàyyi muus mi abdullah ibnu umar anas ibnu malik abdullah ibnu abbas aïcha radiallahu anhum ajmain ñooñu ñoo ëpp li indi ci hadis abu saïd al xudri ñii ñooy ponk li indi lu taxoon Aysa moom radiyallahu anha li mu nekk ak yonente bi kenn du nekk ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël leen seen ñaari sulusu diine ci ndaw su xonq si ñi ci des pour dara ron yonent bi bañ a réer saaba yi dañ naan def même suñuy xare ji wala ñuy dem di jaay wala ñu nekk seen occupation dañu daan wax yenn saaba yéen ñépp du ngeen dem fokk mu am ci yéen ñoo xam ne dañuy toog ci wër yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xool nan lay def suñu ñëwee ngeen nettali nu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon war nañ koo rey kon nag daraam warut a réer moo tax daraam réeru suñu borom bi weer na léppam te lépp nag c'est la perfection lan moo fi indi crise mooy yonent boobu la ñu woon gannaaw sallallahu alayhi wa wan gannaaw alquran bi nga xam ni mooy jikkoo yonent boobu ndax nit moom ñaar rek la ibn arabi radiallahu anhu dafa ni al insaan sa saxirun wal kawnu insaanun kabirun nit day li ñuy wax kawnun saxir tubaab di ko wax moom la sëñ Sam nii dafay mel na dañoo jël benn mbuus lépp lu am ci àdduna ñu dagg ca jël ca échantillon def ci mbuus mi yeew ko ni ko nit nit lépp a ngi ci moom dafa mel na danoo talxiis li yàlla bind def ko nit c'est le résumé du monde suñu borom bi bind ko muy ab jëmm dind ko muy ab roox ruu ak jëmm bokkunu dara kii mat matière la ci suuf la dëkk ban lañ ko defaree kee être spirituel la dëkk ca aalamul lamri bokk ak malawul aala suñu boroom bi ni jëmmam yow mi dëkk ci suuf ñëwal yow roo mi bokk ca malakoot ñëwal boole gi mu leen boole moom lañuy wax dund ndax dafay nar a jox mission loolooy dund doomu aadama du lenn ñaar ñoo xam ne dañoo antagoniste mu indi leen boole leen ndax benn mission mooy ñu jaamu si ko fii fi ñu ngi dund nag mission baa ngi dox su ñu demee ba mission ba jeex mun leen tàqalikoo leen tàqalikoo boobu ñuy tàqalikoo moom la ñuy wax deere ku ci nekk dem fa nga dëkkoon jëmm ñu suul ko ci suuf ci armeel yi ruu moom dem ca fa mu dëkkoon malakoot ca malawul axlaa toog fañ moom la ñuy wax barsàq di xaar dekki mooy lan mooy ki leen yónni woon ngeen dem mission daa ngeen ñëw rendre compte mu ni rut ji jëmm dellu yow ruu dellu sil àndaat leen ngeen ñëw ci sama kanam rendre ma compte loolu la ñuy wax dekki ñetti étape yooyu nit du ko génn ñaar ñooñu nga xam ni nag ñoom ñoo fi ànd ku ci nekk dafa am loo war a dunde kii war a dunde matière di lekk yàpp di lekk jën di naan ndox di moy ci air bi looloo koy dundal kee roox li koy dundal mooy jaamu yàlla leeru yàlla mooy dundal roox ku ci nekk nag la muy dund su manqué loolu lañuy wax adamu tawaazun day am déséquilibre dootul am dal déséquilibre boobu adamu tawaazun boobu la ñuy wax crise looluy crise li indi crise bi mooy war nañu gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam wan nañu gannaaw alquran am déséquilibre daal feebar ñu ni maladie économique crise économique crise financière crise sociale déedéet l'homme moo feebar bi akmalihi dans sa totalité foofu lañu ñu jëm ci crise bi fi muy jëkk a feeñee crise bi dal nit mooy dafa mujj a nekk faaqidu tawaasun faaqidul iraadati volonté nammeel ndax nit ci milieu bi mu juddoo ñi ko jur suñu borom bi bàyyil na ko ñaar pour mu mën a wëlbati histoire yoon wi mu jëm mën na koo wëlbati ndax sunu borom bi bàyyi na koog ñaar bàyyi na koog yar bàyyi na koog volonté iraada nit iraadaam mën na ci lu ne mën na jëm safara dogu ni duma dem safara nam mën naa dem àjjana wëlbatiku dem àjjana suñu borom bi bàyyil na ko loolu nit mën naa taxaw ci yoonu safara nit gis ko yar ko di ko tarbiya di ko tarbiya ba mu mujj wëlbati dem àjjan kon ñaari bunt yooyu suñu borom bi ubbil na ko ko mu yar tarbiya ak volonté iraada bi nu wanee gannaaw yonente bi sallallahu wan gannaaw alquran wa man arada an dikri ku wan gannaaw sama alquran sama fàttaliku man yàlla fa inna lahu maishatan danka ku wan ma wan gannaaw wan gannaaw sama fàttaliku wan gannaaw sama alquran wan gannaaw sama yonent ak sunnaam maishatan danka dund gu xat tubaab yi naan ko angoisse looloo indi tubaab yi seen ruu gi ñu dundalul dundalul wan gannaaw yàlla am lu nekk ñun ñun ñu muy dal ñun ndax am nañu lu nekk ñu ngeeg ay oto ñu ngeeg ay étage ñu ngeeg ay gadilaa ñu lépp dara manqué wul waaye amatunu dal amatunu dal ala bi zikrillahi tatma'innul qulub it mi naan boobu ci xol mooy trésor jullit tubaab bi amunu ko seen ruu ñu dundalul nekk ci crise moo tax gis ñuy milliardaire xëy benn suba ni sama dund gi dee ko gën daal di xaru ci nga gis ñu def tànku neen jóge France wàcc di dox ci mbeddu Ndakaaru yi nekk ci biir gorod yi di lekk lu kenn xamul ruu nga dundalul te muy laaj li mu dund li mu dunde moo tax nit ki du dal bëgg a fàtte xat-xatu dund googu moo yóbbu nit ci damier yi sooy dem damier ba da ngay daw lu tax ndax am na luy laaj ci yow dund nga bëgg koo fàtte ji loolu indi drogue pour fàtte crise bi nga ne léeg-léeg nga gis tubaab di def loo xam ne da lay yéem di yéeg ci ay montagne ñu ni ma nga jëm Himalaya yéeg ci ay montagnes yoo xam ni mat na ay kilomètres duñ ko ca fay dara xat-xatu dund tax maa ngi sa tàndanka ñii defe na ni mën nañ koo régler alal wut alal bis bu nekk yaa wut alal bis bu nekk yaa wut alal loolu du dundal ruu da am alal ba ni ba mu ne gaañ xëy benn suba xaru ruu li koy dundal mooy jaamu yàlla ñu def faaqidul iradati li njëkk a dee mooy volonté bi iraada liy def murit murit muy iraada di nammeel Cheikh Ahmadou Bamba définir ko xaddul iraadati bi qawli saada tarkul muridi ma alayhi aada volonté noonu la ko Cheikh Ahmadou Bamba définir dayalu nammeel volonté bi xawli saada ci waxu sang ya nga xam ni daanu dëgërloo seen wax les gens dignes de confiance tarkul muridi ma alayhi al aada taalibe bi dafay naan ñukk li jël li ñuy wax aada jël ko sànni ko ca àll ba dese alxuraan ak sunna daaru su moom kenn du leen ko jàngal ci maam Thierno rek radiyallahu laa ma sa dégg sëriñ saam nii mooy ci kummalul awliyaawu la bokk kaamil fii la ko xewoon it daaru musti gi yéen a ngeen kase kaamil leeru xaqiqaam fayul leeru sariyaam waaye bàyyi aada léegi alxuraan ak sunna dem na aadaa fi des Alaaji Malik Si waxoon na ko nee na xaw ma ban réew de waaye fii ñuy wax Sénégal moom aadaa fii mën diine ba ila yomi kon iraada nammeel googu di def murit murit Cheikh Ahmadou Bamba wax na mooy lan ki ko am nan lay mel ba mucc ci crise bi moom la wax murit isil muridu la yuridu abada gayra rida rahmani haysu qasada mu ni taalibe mooy koo xam ni jógam ak toogam demam ak dellu liggéeyam ak jaamu yàlla lépp lenn rek la ciy wut mooy ngërëmal rabbul izzati jalla jalaalu ki amatul iraada boobu nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moom la indi volonté feebar bi nan la coy xamee mooy loo gis topp ko loo gis toppa doo ko ndax amatoo liberté dootoo def dara sa coobare ba soo gisee sax ñun xale yu ñuy jàngal dans les dangay xëy suba ñëw sa classe gis ñëpp tax seen bët nga di lu lan la ñu ne benn mbër bu ñu tafoon bëtam ca làmb ja ñëpp nag di ko defandoo bu weex ba ci jigéen ci sol koppati bu weex ñu ni mbër maa ko defoon su ëllëg jotee keneen def leneen ñu topp ko kooku xam nga ne amatul loolu day mel na xar rek al toppe lu nit ñi def mu def loolu la ñu sëñ Tuubaa bajaloon ba tudde nu murit mooy sunu iraada nañ ko sàmm ñàkk volonté boobu ba xamul li nga bëgg soo xoolee rek ci la wër nga dem tey jii ci benn car rapide xool ci kanam ba gis photo yan ca taf da ngay gis ñu jël Cheikh Ahmadou Bamba def ci kanam ca wet ga ñu def ca benn mbërum làmb bu def mu neen ca wet ga ñu def ca fet fecckat boo xam ni ma nga mel na ko dayam jure woon ca gannaaw ñu defa Cheikh Sëñ Fallu ca gannaaw ñu def fa noonu lañ koy dajale ba ci kanam fees dell mooy ñii ñëpp kat ñu ngi ci sama biir xol ku ci wu woote danaa la wuyu si ak la nga xam ni mooy yelloog béréb ba ada iraada mag ñi fi nekkoon ba ñu gisee Cheikh Ahmadou Bamba bëggatul leneen mag ñi nekkoon fii ba ñu gisee maam Thierno bëggatul leneen nit day conséquent day am volonté al iraada ku amatul volonté crise bi ci nit ki mooy amatul yëg sensibilité li ñuy wax sóor yëguwaayam ci boppam mooy dem ba feebar soo demee ba sa iraada wopp li ciy tegu mooy sa sóor sa yëguwaay mooy feebar moo tax seen nga dégg alxuraan ni aksaruhum la yasuruuna li ëpp ci ñoom amulu yëguwaay duñu yëg dara bi ci gën a garaaw nag ci crise bi nit nekk mooy xel mi ci boppam mooy dem ba feebar faaqidul aqli adimul aqli aksaruhum laa yaqiluuna googi ci alxuraan li ëpp ci ñoom amul sa xel taxsabu anna aksarahum yasmauna wa yaqiluuna inhum illa kal anam bal hum adallu sabila crise a ngoog bala ñuy wax crise économique ku dem ba sa xel ci boppam nekkutul ak yow mooy crise intelligence nit ki dootoo xàmmee lu baax ak lu bon jaayil du ko mënta liir mënuta bind kooku ummi la tudd yonent bee gën ñépp ummi la mënuta ja mënuta liir mënuta bind jaayil mooy ku xàmmewu lu baax ak lu bon moo tax Cheikh Al ne la soo jëloon téere yépp jàng ko it te ragaloo yàlla xàmmewoo lu baax ak lu bon doo boroom xam-xam laysa bi aalimin walaw ab naal funuun kon loolu ñu bàyyi ci xel xel mu dem ba xàmmeetoo lu baax ak lu bon li koy indi mooy amatul royuwaay amatul référence li ñuy wax xajarul mi xàkk tëgg yee ko daan yore soo leen joxee or ñu xoos ko ci seet ndax or la wala du or loolu moo doon mag ñu baax ñi fi nekk ñu leen di peesee mbaax léegi xàmmeetul wëlliyu ak wëyu jamono ju dem ba xàmmeetoo wëlliyu ak wëyu te commencé wul Sénégal bi nga commencé ci secte ya ca Europe ma nga commencé ca secte ci Europe nga xam ni nit ki day dem ba xel mi ci boppam mooy feebar li ko ko teg mooy wan gannaaw alquran wan gannaaw muhammadu rasulullah su ko defee nit ki toll foofu day neex a wëlbati day neex a nax daloon na Europe mais ñu ngi nuy dal fii ñu toll ñu ngi nuy dal li Cheikh Anta Diop te université Dakar boobaay xale la ñu nekk fa di jàng mu ni Sénégal ndax nañu leen naxa nax ba soo leen waxee dëgg tas seen yaakaar soo leen waxee dëgg tas seen yaakaar loolu lépp li ñu ko teg mooy topp suñu bakkan ndax lu baax xam nañu ko safaanit xam nañu ko feebar bi dangay dem ba kenn mënatu laa wax dëgg gu dugg sa nopp su mun bug mun um yun fa hum laa yar jiwoon gumba tax muuma loolu yóbbu ci crise mondiale ñi yàq daje àndandoo ame ay jumtukaay amee ay moyen te dara taxu leen a jóg nag lu dul yàq bi ci gën a mën a yàq nag moom la wax télévision yi fi ñu toll tubaab yi ñoom dem nañu ba xam ni tub ni leen télévision def daf leen génn ci nit yóbbu leen ci bàyyi ma ñoom tubaab yi xam nañu loolu moo tax ñu nit ñoom seen bopp ñoo ni télévision mooy masque bi nga xam ne moom la Iblis masque ngir def leen ay jaamam tubaab yi loolu lañu wax ñu ni télévision ci boppam ay yéeféer la jude mooy masque bi nga xam ne moom la iblis maskoo ngir def leen ay jaamam c'est le masque la kenn Satan se cache pour réduire les hommes en esclavage ñoo ko bind bàyyi ko fi mais bu yàgg rajo ngi fi rajo sa nopp rek lay jël sa nopp rek la rajo biy jël ngay bay di déglu sa rajo nekk ci sa kaw machine di ñaw di déglu sa rajo nekk ci sa mbaar di tëgg di déglu ci sa rajo bi télévision ñëwee ndax li ngay gis li ngay dégg li ngay yëg day jeexital ci sa xol di ci xëpp petit daanu ñëw léegi ci li tax waxtaan wi jóg mooy ruugu feebar télévision li julli bëgg la bëgg julli lu mu bëgg mooy nga jublu penk doo yëngu doo dem doo dikk teewlu li sa kanam muy sa boroom kaaba gi koy représenté sa nopp bi doo ci déglu leneen lu dul sa dee yàlla ak sa boroom teewlu ko sa xol ba mu jeex yooyu la julli bëgg su ko defee sunu boroom bi jël leeram sànni la télévision danaan la man li yàlla bëgg moom laa bëgg siis bi nga toog doo fi jóge nga ni ràtt ci siis bi sa nopp bii doo ci déglu ku dul man ku dugg di la nuyu sa doo ko yëg sa bët yi doo wëlbati man nga naan jàkk di ma xool sa xol bi jox ma ko moo tax nga gis kuy seetaan ay filmu caaxaan ba rango ñuy wax ni ñuy def ci télé suñu defoon genn wàll bi ci julli ñun ñëpp egg nañ ci yàlla su ko defee loolu lépp nga jox ko ko mu jël tuutitam ak posanam nag di ko sànni ci sa biir xol tënk la tënk goo xam ni suñu nee ndax dañu ni quwatul muumin fi qalbihi quwwatul mu inna allaha ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi wa lam yaj'alha fi a'da'ihi nitu yàlla yi dañu ni suñu borom bi dafa jël kàttanu jullit al mu'min la wax aji gëm def ko ca xol ba waaye defu ko ca cëru yaram wa suñuy wax jullit xol baa tax su ko defee ngëm ga nga amoon ba ñëw toog ci kanamu télévision télévision bi jël na ko yóbbu ba su suñu ne xayaala salaat timis ca jàkka ja ñëw leen ci julli gi ñëw leen ci mbég mi ñëw leen ci texe gi kuy woote yàlla ñu ni Sénégal mooy football ak diw ñu ngi dóor penalti bi te timis jot na yàlla woote na iblis wote na jihaadu nafsee ngoog sunu borom bi fu mu nekk mi ngi nuy dëkk dugal dugal ci combat jihad xay yàlla salaa fii ci ju maam maam maam Cerno bi ñu teg fële penalty ba timis jot wala mbër yaa ngay bëgg a sëgg te heure yooyu nag la iblis di bàyyi ba heure boobu nag mu génne ko bëre ba tàmbali su ko defee am na ñoo xam ne sax ñoom bëri ba mu dul ca dem ku mel ne sëñ sang ba sëñ Abdourahmane Mbacke ibnu Cheikh doo ko gis foofu yàlla na fi yàgg te wér sama compagnie gi dem nag léegi bëre ba tàmbali jihaadu nafs ngay bëgg a jóg iblis dikk di la tibis yaatu na gaa yi dañuy wax rek nga daal toog am na ku ko ëpp ngëm moom daal di jóg dem ñëw taxaw mu ñëw ci nopp bi ni ko soo gaawul daal tiré penalty bi mu julli mel na gannaaw luy gës raatale julli ga dem ngir bañ a rate combat bële wala penalty bee nga dëgër ba julli ko mu dikk ni la yaay waaja kenn julliwul yow rek ko ko def dugal la uj nga daal di naw sa jëf yàlla bàyyi koog yow maa ngi dañu ni inna allaha taala jaala quwata almumin fi qalbihi wa lam yajalha fi aadaayihi fajar jot na ñu ngi naan xayyaala salaat ci jàkka ji fajar jàkka ju toll nii xayaalal falaax mag mu am quatre-vingt-dix ans maam Cerno yar ko mu fekk fi sëñ Moodu Awa Balla fekk fi sëñ Cheikh Awa Balla kàttan nga ne ca xol ba muy imaan ñu ne xayaala salaam mu ni bërët jóg ndax bala ngay tëdd iblis dana la tënke ñetti càll la su ñu ne xayaala salaam nga jóg benn dagg nga dugg ci biir wanag wi defaru ñëw jàpp benn dagg nga julli ñaari rakk ñetti ñëpp dagg tu es dispo dan la journée yow xam ku dul jaamu yàlla waaye yow daa ko def ni bërët quatre vingt ans jël yatam suukootu ci dugg ci wanag wi génn dukkootu julli ca këram wala mu ñëw ci jàkk ci fu doole jane xam nga ne nekkatul ci yaram woo quatre-vingt-dix ans yow nga toll ci vingt cinq ans lekk ba suur futin ba am doole ñu naan xay yàlla salaat ci jàkka ji sa doole ngi ci sa yaram waaye nekkul ci sa xol nga tëdd ci lal bi naan bërët bërët bëgg ngaa jóg manoo ko amuloo doole iblis la man loolooy crise crise nit ki foofu la nekk su ko defee yow sa iraada nekkatu fi sa yëguwaay nekkatu fi mën nga romb léegi nit muy deeg xiif nga romb kook sa Mercedes dem amatoo yëg amatoo yërmande irhamu man fil ardi yarhamkum man fi samaa'i suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko jàngale yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen crise bi dem na ba kenn yërëmatul kenn te loolu fi indi woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innama ana rahmatun muhdatu wa ma ila rahmatan lil alamin yooyu yépp di crise yoo xam ne jaar na nga dem ba amatoo xel nag ndax amatoo référence amatoo royuwaay léegi mbër yee la dese ak footballkat yi woykat yee la dese mu jur dëgg lu gën a garaawati mooy ruugu feebar crise boobu sëñ sàmm sa ko tuddee crise métaphysique ñiy ñuy déglu kase tamit métaphysique xaqiiqa ci boppam lañuy jël sànni ca àll ba xaqiiqa ndax sànni buñ ko fi développé day yàq ruugu wopp ruugu wopp li muy jëkk gën a bañ mooy jaamu yàlla lépp luy indi leeru yàlla ruugu feebar bëggatu ko maanaam Seyd Seyd Abu Yazid Bestami xaw ma zunul misri am na ci kuni ni yaram di feebare di sibiru ba la nga gënoon a bëgg moom ngay gën a bañ ceebu jën ni nga ko bëggee woon soo sibroo moom ngay gën a bañ su la xeeñee ngay bëgg a lu tax da nga feebar yaram wee feebar sibir ganaar lu mu raf lu mu neex neex suñu la ko joxee ngay bëgg a wàcc ñu teqale laa ganaar gi moo la gënal àdduna ak li ci biir da wopp mu ni noonu yaram di sibiroo no li ruu di sibiroo ko raw ruu li mu bëgg mooy jaamu yàlla julli woor wér di sikkartur yàlla def tafakur dox dem hôpital seeti ku feebar ngir yàlla génn sa kër wuti dépense ngir sa njaboot ngir yàlla yooyu ruu di dunde rawatina jaamu yàlla ruugu feebar moom lay gën a bañ ruugu feebar julli lay gën a bañ dana ko layee lu nekk nag ba bàyyi ruugu woppa ngoog jóge fii dox ba Dakar moo lay gën a sedd ci yow julli ñaari rakk koor waxi noppi jàng alxuraan waxi noppi doo ko man danga koy bañ su la xeeñee ngay bëgg dee moo tax sunu borom bi xamal nu ni crise bi su ñëwee mujjub jamono ñu ngi koy jëkk a xame mooy ñi doon noon mag ñu baax ña ñoom ñooy wan gannaaw julli la ñu jëkk a sànni ci àll premier signe crise mooy julli la ñuy sànni xalafa min baadihim xalfun adawu salaat wa tabaw shahawat crise a ngoog mag ñu baax ñi dem nañu yàllaa yox ci alxuraan de ñu wuutu leen ña leen wuutu premier signe catastrophe kaarisa mooy adaawu salaat dañuy jël julli sànni ca àll ba yàlla mi ñu bind xam nu moo nu ko jàngal alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa latiful xabiir julli ni mu neexee ci Cheikh Madou Bamba ba mu julli ci géej neex maam cerdo ba ku jàppul ku tiim doo dugg ci jàkkam foo dégg ñu ni ña nga fay sargal Cheikh Madou Bamba di ko fa defal ab néeg di ko màndargaal dañu ni ñaari ràkk la fi julli woon fii la fanaanoon fii la doon añee ma soo ko dégg fii la julle woon ñaari ràkk rek ku tabax njaareer santaane jumaa Tuuba xam nga ni julliloo nga nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni su ngeen amoon dex ci seen buntu kër di ca sangu juróomi yoon ndax daa ngeen desee tilim ñu ni ko déedéet yonent yàlla mu ni noonu la julli yi juróom mel iblis du ko nangu waxoon na ni ñuy ñëpp safara laa leen jëlee naa leen jóge droite ak kanam ak gannaaw wala tajidu aksarahum shakirin ñi ëpp ci yéen dul la li ma leen di jëkk a tere mooy julli fa xalafa min baadihim xalfun adaawu salaat suñu bàyyee julli nag wa tabawu ah yow buntu kiiraay la doxoon sa digganteeg bànneex yu ñàkk fayda yi wàcc nga ko muy julli wata boobu saxawaat dagg nga say jënd dindi nga say frein léegi màmm nga suñu borom bi subhaanahu wa taala sant euh, euh, fonk julli ba lu mu jox doomu aadama bi dafa ni jibril demal nga jox ko yonente bi sallallahu alayhi julli rek la ñu ko demal nga jëlali moom mu ñëw fekk ko ci mbestanu kaaba gi mu tëdd ci néegu umu haani ni ko pëkk pëkk ni ko jógal wuy ji sa borom jël alburaax teg ci wetam ñu àndandoo dem bay baytul maqdis traversé juróom-ñaari asamaan jibril yi yam sidratul muntaha yonente bi sallallahu alayhi bët dem ba fa soob yàlla suñu borom bi jël julli jox ko mu wàcc moom keroog yamal qiyaam waa safara su leen nee lu leen dugal ci safara bokk na ca la ñuy tontu lam na ko minal musallina bokkun woon ci ñuy julli wa na xuudu ma alxaa'idiina daan ko ca ba boole dañoo nekkoon ci mbambax mi mbambax mbambaxi rek kunna naxuudu ma alxaa'idiina salaatul xawf bi muy ñëw ñuy ci weeru koor la am na ñu ni sax ba ñuy dem badar la ci yenn riwaaye yi crise bi nu ñu koy xamee suñu réew mooy julli gi ñu sang yaa ngi woor jóge Madina su mun a war jóge woo ci sa jum cummikaay ndax dëkkoo fa trois cent treize ñetti téeméer ak fukk ak ñett yu woor seeni gànnaay doyul seeni fas doyul seeni giléem doyul seen alal nga ñu bàyyi màkk di xeex ak junni yéeféer yoo xam ni seen alal a ngeeg ñoom ñu lekk ba suur naan seen sàngara ànd ak seeni jigéen jël alal jëfa jullit ya bàyyi woon wëlbati ko def ko alal fay ci ay mercenaires ñu leen nar a jàppale ci xare yonent bi sallallahu alayhi ànd ak saaba yi ba ci benn xur ñu war fa taxaw julli te mën naa am yéeféer yaa ngi ci wet gi di leen ëkku ñu dem ba muxtaar mi bëgg a jeex yonent bi xool saaba yi saaba yi xool yonent bi lu tax julli jot na te yàlla ni woon julli leen te aaya wàccul ni bu leen julli catastrophe yéeféer yi mën nañ dal ci seen kaw suñu taxawee sàppe lislaam yam fa saaba yi xool yonent bi yonent bi xool saaba yi ba muxtaar bi bëgg a jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógal bilaal jóg mu ni ko demal ca kaw montagne ba nga nodd ñu julli su yéeféer yi ñëwee rey nu mu jeex ndax yàlla santaane julli te jibril wàccul ni bu leen julli kon nag nañu julli ñu rey waxuñu kitaaban mawquuta dafa am heure te yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla jox na ko heure julli heure bi jot na ko dana julli ba mu gox jox ko beneen heure tey beneen heure ñëw bilaal taxaw nodd xam ne kuy rak kuy làqu yéeféer kay nan la la sax bul nodd tey mu ne ko noddal ba ñu déggutu bilaal yëg ci kaw montagne bi noppi yonent bi jiitu sàbba yi bëgg a suñu borom bi ni jibril demal bi jibril ne cëpp ci kanamu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa defoon jibril dafa naan ko buleen leen julli tey wala jël leen julli gi ngeen leb ko ba ëllëg buleen leen bàyyi julli julli leen rijaalan aw rukbaanan na nangeen di dox di julli na ngeen di war di julli na ngeen di dóorante jaasi di julli ku jàng téere fiq yi xam nga ni foofu lañu la may nga wax wax du dul defar julli te du yàq julli gi yow yéeféer baa ngi lay doxee gannaaw yow dóoral kee dellu si leen gannaaw te yaa si julli gi du jujj du julli du jujj du julli du ay addis ñu koy werante alquran la su julli doon wàcc kenn wàcc ñii crise baa ngi tàmbalee ci suñu réew mi ci julli gi ñuy bëgg a jël di ko fooy xalafa min baadim xalfun adaawu salaat topp bànneexu bakkan yi bànneexu bakkan nag ku nekk xam na ni ñëw war safara xuffati naaru bi saxawaat wa xuffati janna bil makaari crise bi mi ngi feneen mooy fan mooy bu jëkk kéeféer dafa leeroon nañ ndax dangay jël sa statut defar ko walla nga yatt sa dara di ko jaamu ñoom Abu Jahil di ko def fële ak ñoom Abu Lahab ñu xam ne ñii ay yéeféer lañu léegi jamono ji crise bi li mu nekk mooy crise nifaaq naafiq mooy yettatunu dara di ko jaamu déedéet dañuy jël yàlla rabbul izzati jalla jalaaluhu bi nga xam ni moom lañu war a jaamu ñu ni moom lañuy jàmm waaye dootul un faux mais ni koy jaamoo mooy faux xam nga ñële dañ daan jël foo jë di ko jaamu ñun leen yéefee léegi dañuy jël la vrai Dieu di ko jaamu faussement loolu la ñuy wax nifaaq wa ma ataakum rasul fa xusuhu wa ma nahakum anhu fantahu ni leen jaamu leen ni ma ni may ni ngeen gis ma koy jaamoo yàlla su ngeen ko toppee jub nga danaa jaamu yàlla nag waaye fi yonent bi tegoon tànkam kooku moom xeewi na sànni nañ ko fële nit ñu neexee lañuy jaamoo yàlla Cheikh Al Khadim ni man du def loolu man zan na nii man man zan na nii xay re man zan na nii xay xayra xadimil Mustafa na mu ko tànnee na mu ko bëggee noonu laay jaamoo rabbul izzati jalla jalaaluhu na mu ko bëggee fa mu bëgg ñu jaare ko noonu laa koy jaamoo indi lu tasawudu sixaar indi lu tasawudu yépp wan ni nii la ñuy jaamoo yàlla su ngeen bëggee jaamu yàlla yi jaamu mënu nam loolu la Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba defal kon loolu lépp suñ ci bàyyee xel war ñoo xam ne ñu ngi ci xatar ñu ngi ci guddi bët setagul jamono ju lëndëm goo xam ne ku fi mas a jaar yaa ngi doon ñaan sa borom bañ koo fekke crise boobu nag jur nag lu ñuy wax zulmu tooñ muy sport national koo gis bi ngi tooñ moromam tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali nu kissa bu yéeme buy delloo si nit ki ba mu jël léppam delloo ko ci borom bi subhaanahu wa taala ndax li koy faj liy faj crise bi moom daanaka xaw nañ ko négliger dama xamul ndax daf fee nekkatul mooy tarbiya tarbiya rek moo mën a defar doomu aadama dafa feebar tarbiya mooy nga nga faj ko ba mu wér mooy jihaad googu ñu lay wax jihaadu nafs mag ñi fi nekkoon daan fa jaarale nit ñi nafsu amaaratu bi suu bakkan bi nga xam ne mooy crise spirituelle ruugu feebar fii qulubihim maradun fa zaadahum laahu maradan ndekete kon xol day feebar kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanu yaksibuuna ndekete xol day xomaak xasaawatul xalb xol xol day wow ñu jébbalu ngir génn ci loola an nafsu amaaratu bi suu bakkan boo xam ne yéeféer rek la sañ nga ko am nga ko yaa ko man def ko dara du la ci fekk ngay mooy yàlla di ko damoo mooy yàlla di ko damoo nafsu amaratu bi soo ngoog yàgg ci lëndëm ba pare am dal ci biir lëndëm gi nga ne an nafsu amaratu bi suu yaa ngi ci lëndëm di defi bàkkaar te bëggoo koo bàyyi nga war caa jóge sëriñ ba yu jële la ci loolu wala salaatu ala nabi jële la ci loolu wala jàng alquran jële la ci loolu yóbbu la ci lafsul lawaama yaa ngi def kay lu araam waaye bëggatoo ci dara an nafsul yaa ngi def lu araam waaye bëggatoo ci dara bàyyi nga lu araam lu araam ala bàyyiwul kii nag moo neex a nax ci diine ndax dafa nekk ci lëndëm nekk ci di lab ku ko tàllal loxo rek bu jàpp ci du xam du xool kan la moo tax loo ko woore bu wuyu si la fa crise bi ki la ciy génne dana la yóbbu ba ci nafsul mulhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha génn nga ci lëndëm gi waaye jàng ci leer bi waaye dese na la lëndëm moo tax ki ci nekk du sax ci dara mën na tey jii ni teb ak xasida yi de damay jàng tey jii bis bu nekk danaa jàng fukki xasida danaa jàng nangami isib nekk ci ñaari weer xëy benn soo bàyyi ko saxul ci dara lu tax ndax liddi bu desee ci lëndëm moo koy xëcc dootu ko mën a yóbbu ci lëndëm gi waaye dana ko tere mu sax ci lu baax mul xamaango ba ngay egsi ci nag ki génn ci crise bi mooy nafsul mutmainna kooku nag mooy wuti sëriñ bu ko yóbbu ca yàlla tarbiyaam jeex sa xol day dal nga yamale wurus ak doju suuf kooku mooy ma allahi amul may waaye ànd nag yàlla lu ko sogg suñu borom bu fànqal ko waaye amul may mënta musal kenn waaye mi ngi ànd ak borom bi subhaanahu wa taala ndax su dul may im nangoom kooku génn na ci crise kooku la wax jullit nit ñi mucc nañu ci làmmiñam mucc nañu ci loxoom kooku mooy jullit piir loolu yi lépp suñ ci bàyyee xel daañu mën a dellu suñu boroom fi ñu jeexale exposé bi mooy benn kissa lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan jàngalee Buxaari ko indi radiyallahu anhu ñu dem ayo bismillah Buxaari ko indi ngir ñu mën a dellu ci borom bi subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na dafa am benn commerçant jaaykat boo xam ni dafa jël capital ba mu yoroon dugal ko ci loo xam ni mënut a ñàkk ci jullit amatul lu mu jaayee amatul capital raasu maal la yoratul ñu tegtal ko nit ku baax koo xam ni day leble xaalis waaye intérêt amu ca ndax jullit lañu mu dem gis waa ji ni ko man dama bëggoon nga abal ma junni diinaar dinaar ku nekk xam na ni zahab lay doon dirham moo daan nekk fidda xaalis su doon tey nga di dix millions yonent bi sallallahu waa ji ni ko man de naa la lebal junni dinaar ndax xam naa la xam naa sa màndu te xam naa sa nangoo liggéey waaye nag dag may indil seede yonent bi sallallahu alayhi na waa ji leb si dix millions jàmbur ni ko kafa billahi shahidan suñu borom bi doy na seede nga def ni ko lay leb si dix millions nga naan ko yàlla doy na seede su doon ñun ñi dul ko jox suñu xaalis kooku it ngëmam egg na ci ni ko wax nga dëgg kafa billahi shahidan lanu jël yàlla def ko seede mu ne ko waaye léegi nag jox ma garantie lu ma téye ndax àddina wóorul te borom njaboot ga borom njaboot la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na waa ji ni ko kafa billahi wakiilan wa kafiilan suñu borom bi doy na wakiil suñu borom bi doy na garantie waa ji ni ko sadaqta kafa billahi wakiilan kafa billahi kafiilan daal di jël junni dinaar jox xissa bu bari leçon la doy na waar rasulullahi sallallahu alayhi waa ji jël junni dinaar yi jéggi dex gi ñuy wax dijj la xissa ba nga amoon Irak daal jéggi dex gi dem jaay yi jàpp nañu weer woo xam ne nag du dee te delloo si ko xaalis bi muy dig ba di àpp ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na waa ji jël xaalis bi dem bi mu demee di liggéey di liggéey di liggéey ba junni dinaar yi daanaka def na ko lu mat fukki fukki junni dinaar ndax mën a liggéey rek waaye bénéfice ba bare na yëf ya dox na ba fàtte na ni suba la war a yóbbu delloo waa ji xaalisam junni dinaaram bi ci xel nit demee rek mu daal di dajale jël benn mbuus génne junni dinaar def ci yeew song tefes gi yonent bi sallallahu alayhi bi mu egsee yàlla nattu ko géej gaa ngay duus yaa ngay jàllaañoo kenn mënta jikki mënta fay dem borom gaal gu mu song rek nga ni ko géej gu mel nii nan lañ ciy jéeg jëm fenn yow koy bàyyil ba suba ba yëf dal waa ji xool xool amatul lu muy def yonente bi sallallahu na waa ji jaaxle taxaw Buxaari ko indi radiyallahu anhu toog xool géej gi xamul nu muy def ki ko lebaloon alal jiit xam na ni tey ci ngoon war na ko indil alalam ndax jigéen naa nit te war na ko ko jox moom it tey moom it ma nga ca wàll di dégg waa ji mu ñëw waa ji toog bay bëgg naagu ci ni xaalis bi du dem mu seen benn bant bu rëy xëy na ci gaal la fàqe wala daf damm ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa waa ji séen ko mais na danga koo ilham dara mu daal di xuus ba ci bant bi xëcc ko ba ci tefes gi daal di jël saatoom commencé di gas bant bi di ko gas di ko gas ba mu xóot mu jël junni dinaar yi dugal ko ci biir li mu gas jël leetaram daat ciy bind ni diw man diw man maa lay bind leetar bii umpale bu ni tey jii ci ngoon warul jant war ko so te delloo la sa junni dinaar waaye géej gi dox na sama diggante ak indi la sa alal lu ma man ma def naa ko te yàlla nee na nag su ngeen defee li ngeen man ba mu jeex ma defal leen li ngeen manul kon nag sunu boroom yow mii lañu jàppoon seede ba ma ko xoolee dafa ni ma kafa billahi shahidan nangu na ko kafa billahi wakilan nangu na ko kon nag alal ji def naa ko fi yow laa ko dégg yow mi ñu defoon seede def la tay ne daal di jël leetar beeg la alal yépp def ci biir bant bi daal di tëj def ci weñ ba ndox bi ci dugg mu daldi di jañ bant bi ba mu sore yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mu taxaw ci tefes gi di ko xool ba gisatu ko mu wàññee ko dem ñibbi kee moom it dem na ba jant so mu ni kii am na lu ko téye ndax nitu dëgg la am na lu ko téye kon nag man ngi wàññee ko ñibbi mel na dañ ko ilham ni ko xoolal biir géej gi mu gis benn bant buy ñëw daan ni bant bale day jamonoy sedd lañu nekk naa ko xaar ba mu yol ba ñëw ba jege ma jël ko su ma demee xar ko jaaru ci maag sama wàkk na looloy ilham nga defe ni ku jël xaalis tey ji nit nekk ca ndar nga dem fële sànni ko ni ko bu bu jëm ndar su su yàlla jàppul du egg yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu jël bant ba ñibbi këram jël sémmiñ bi xar xaraat dinaar yi tàmbali tasaaroo mu wàññi ko muy junni dinaar mu xool ci biir gis ci leetar bi ko waa ji bindoon bant ba jëmul gat jëmul euh, euh, ndeyjoor jëmul càmmooñ suuxul ci géej gi en arrièreul fa mu koy yabal fa la ko yàlla yóbbu kon kuy doyloo doylool yàlla yàlla ku mu téye doo diig loolu tax Cheikh Amadou Bamba julli ca géej ga bi waa ji jëlee lettre bi jàng ko daldi jël alalam def ci def ci def ci gafakaam ca suba sa waaja yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na waa ji moom it daal di jël gaal daldi ñëw ca dëkk ba jubal ca kër waa ji génne yeneen julli dinaar jox ko waxu ko sax di ko yónnee woon naa la ko waa ji ni ko téyel sa xaalis ki ñu doyloo woon seede indil na ma alal ja kon nekkate ay nit ñu defaru ñoo mën a defante nit ñu defaru ñoo mën a defante crise bi nag dem ci kenn wóolootul kenn mu amalaat yi seen bopp kenn mënatu la lebal nit ndax lebal nga nit ci ndëngteem mu sànq sàllam kon dootoo lebal kenn kon confiance su amatul wóolante amatul kon mu amalaat yi suñ diggante seen bopp ñooy soox ñooy sooxe foofu it egg nañ ci ci crise bi tooñante dem na ba soo ëppee sa morom doole wan ko ko ca saasa maa la ëpp mbooloo maa la ëpp alal maa la ëpp kàttan danaa la tooñ te dara du ca dikk foofu crise ba yóbbu na fa nit ña dara dan ci ñëw dafa am soxna soo xam ni màggat la dikk ba ci wetu Irak googu digg dij la mu defar fa benn néegu ñaxam benn buur ñëw tabax fa paleem pale bi rafet na lool muy doxante ci biir pale bi seen néegu ñaxu soxna si daldi woo dagg ni leen lii di ñaawal sama sama sama pale bi xanaa da ngeen ko gisul soo demee ci téere tafsir lañ ko bind xanaa gisuleen lii di ñaawal sama pale bi ku ko moom ñu ni ko soxna su màggata ko moom mun leen ngoon su ma ko fi fekkee danaa tàqale seen seen bopp ak seen baat ndekete soxna sa booba ma nga dem taxani moom lay yi ca marché ba di ko dunde kii mi ngeeg alal ju jeex ju dul jeex ma nga ko tiim waaye yoonam nekkul ci soxna si xiif na yoonam nekkul ci so soxna si mat na moom daal li ko yitteel mooy palais bu rafet bii néegu ñaxu soxna si la fi jóg bis bu nekk ñu gis ko dëkk ak néew ji doole ame alal ju dul jeex tabax sa kër ni sama kër xat na kon na kii danaa fexe ba jël lii mu moom jaarale ko ci ay këyit dem ci kadar wuti avocat ba dangu kër jàmm gaa yi ñëw jël néegu soxna si dem sànni ca dex soxna si jóge ca marché ba ñëw xool gisatul néegam dafa ni dafa réer fu nekk mu wër fa benn waay dajeek moom ni ko loo xewle mu ni ko man de sama kër ga laay seet mu ni ko réeroo fii la ne woon mu ni ko anamu mu ni ko buur nee na day ñaawal euh, paleen bi sànni dañ ko ca ca dex soxna si foq musóor ma takk ci ndigg li daan ni inni kuntu ghaibatan man de bi ñuy def lii nekkuma fi woon wa anta ya rabbi ayna kunta waaw yow sama boroom bi ma kii di néewal doole foo ne ndax yàlla léeg-léeg nag da ngay waxanteeg moom suñu la tooñee foo ne woon ayna kunta ya rabbi suñu boroom bi ne jibril demal jibril ñëw firi juróom-ñaar fukki junni laa rodu pale ba lawoon ca kaw féete suuf la woon tib suuf féete kaw buur ba dee daj ya dee njaboot ga dee soo nekkee ci crise tooñ xew nekk sport national su ne ñoxoon njaay nga ni damay grève de la faim di toppandoo ay tubaab soo dee danga xaru ku jël sa alal te yaa ko moom takkul ba dëgër te kalaame ko yàlla agresseur du léegi lay soog a am àddukal te yaa ngi fi woon léegi la gën a bari rek ndax ci taax yi lañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ci xawaadisul anbiya la ko Buxaari bind dafa am benn waajoo xam ni day dox marché yi rekk loxo bi danga ko dagg ca mbagg ma muy wër naan ku ma gis doo too tooñ doomu aadama ku ma gis ku ne daa bàyyi tooñ benn waay ni ko yow lii ngay wax nettali ma sa xisa mu ni ko man dama doon boroom doole ànd ak sama mbooloo ku ma gis nga néew doole ma nangu la nga yor am benn waajoo xam ni dafa jël gaalam dem nappi indi jënam ci tefes gi ma fekk ko mu taxaw ma ni ko jox ma jën yi mu ni ma lii lay jar ma ni ko jënduma ko dama koy jël par force mu bañ ma song ko yeew ko jël jën ya dem ba ma demee ba sama kër sama dig baaraam bi mel a dafa fet guddi ga nelawuma mu tàmbali gal di ñuul ñu woowi docteur bi mu ni kii li ko dal mooy li arab yi wax aakilatu day lekk yi dem rek docteur bi ni dab mu leen dagg leen baaraam bi bala muy rëcc dem ca loxo ba ñu ni tàppi baaraam bi mu fanaanoo metit nekkati yëf yi ñëw na ca loxo ba ñu yóbbu ci docteur mu ni dagg leen ko ca takku jaraba mu defe ni jeex na yéeg yi yéeg docteur bi di dagg leen conco la ba ñu dagg ba ca mbagg ma benn nit xool ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla du delloo ñaanu ku nu tooñ donte yéeféer la donte yéeféer la su ma ko fayulee ba mu jeex nag yéeféer a googu sama digganteeg moom la danaa ko lijjanti waaye yéeféer la rek danaa ko tooñ de waa ji di ko xool ba ni ko sa metti gi du tàggoog yow amul koo joteel amul koo tooñ waa ji ni ko ay la yëwan ndey ba ma koy yëg daal mooy ba ma dajeeg waajooju ba nangu jënam ya mu ni ko foo ko foo ko mën a gisee demal nga jéggalu ji nga jéggalu ko mel na nag waa ji dañ koo nëbb ki mu tooñoon mbokk yi jaar fii mu jaar fële ñu koy wër di ko wër ba naagu waa ji ci boppam jàll benn mbedd dajeg wàcc ñi ko kii du sama waajaa xàmmee nga ma mu ni ko xàmmee naa la bu baax mu ni ko ba ma jëlee sa jën ya amul loo ñaan amul loo wax amul loo def mu ni ko ma de ba la jëlee sama jën ya li ma def mooy dama dem rek tàllal yàlla sa bopp loxo ni ko man mii nga def néew gi doole kii nga jël kàttan jox ko mu jël kàttan googule jël ci sama alal tooxal ma yow mii borom kàttan laa qudra illa lillahi yow mii borom kàttan la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim wan ma sa kàttan googu ci kii ku la tooñ noonu ngay ñaane suñu borom bi wan ko kàttanam ca agresseur boobale waa ji jéggalu ko mettit ma dañ waa ji ni ko su ma soo teeloon xam ni da ngay jéggalu wàcc ñu nekk ci jamono tooñ jamono nangu alalu doomu aadama yi lépp crise be ko indi li ñu naan summa radadnaahu lii saafiliina doomu aadama dana dem ba yées lépp lu yées béréb bee tax yu bare duñ ko fi mën a wax ci crise bi ndax seetlu béréb bi waaye ku nekk xam na ni tubaab yi ñuy roy dem nañu ñoom ci mbon ndax tubaab yi ñoom li ñu wax lenn la bànneex dëgg mi ngi ci xam ni lii yàlla da koy tere nga def ko tubaab yi moom seen philosophie ngoog di ko jàngale ci lycée yi le suprême plaisir vit dans la certitude de faire la mal ñu ni bànneex dëgg mi ngi ci nga am yàqin ni lii lu bon la nga def nee na ca la bànneex di am moo indi seen wàccitee seen soxna di dem ci leneen ndax loolu dafa araam ca la bànneex di ne ci ñoom ci lëndëm la ñuy bànneexoo egg nañu ci mbon te mi ngi ñëw ndakaaru te lu jóge ci ndakaaru tasaaro ci réew mi taxsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqiluuna in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila suñu borom bi nee na yaakaar nga ni ñu bon ñii ñi ëpp ci ñoom daanu dégg wala ñu am xel in hum illa kal danoo mel na ay bàyyi ma ba sàgg sax mun déedéet ñoo gën a réer bàyyi ma yi crise mën sa passé suñuy nopp ci bërëb bi kenn mësu fa gis mbaam xuux bu góor ak mbaam xuux bu góor buy jote kenn tegagu ci sa bët xaj ak xaj bu góor buy jote kenn ma su cee teg sa bët tubaab yi egg nañu ci mbon ba góor a góor lañuy ñuy jox certificat de mariage di ko di ko wote ci assemblée nationale loolu mooy asfala saafilina fa la bon yam loolu nag mu ngi law di ñëw kon nag crise bi suñ ko toppee duñ fi jóg asalaamaaleykum wa rahmatullah dégg nga Thank you. jërëjëf sëriñ Abdoulaye jot Sam ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne moom nga ñu baaxe tey jii nii te kenn ku nekk ci ñun yittewoo woon ko lool ndax jamono jii nga xamante ne moom la ñu dund li nga xamante ne andi nañu ko tey jii nii mu yàqu-yàqu yi nga xamante ne kenn ci ñun koo xamante ne mucc nga ci daanaka amut te kenn ku nekk ci ñun war a fexe noo ko mën a moytoo ngir mën a am texe teeg ëllëg yaakaar naa nga indi ñu ci gis-gis bu leer boo xamante ne kenn ku nekk ci ñun euh, jëlee na ci njariñ kon ci turu muassasatul wafa'i bi xuquqil iman ñi ngi ñaan yàlla euh, yokk sa xam-xam te guddal sa fan te may la kàttan ba li nga xamante ne yéen nga koo liggéey ci l'islam ji yéen nga koo liggéey ci Euh, yoonu seexu Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul yàlla may la kattan ba nga àggale ko foo xam ne dana kaw sa njort euh, ñu fàttali mbooloo mi rek ne euh, tey jii nii waroon nañoo tontu ci laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu fiqh waaye xam naa ne dañ koy bàyyi ba suba ndax temps bi ci bopp mënuñu may pour ñu mën a tontu ci laaj yooyu mën a tontu tamit ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi kon incha allah bu subaa ñi nga xamante ne andi woon nañ ci seen laaj te laaj yooyu jëm ci wàllu feq ñi nga xamante ne ñoo méngoo wàllu googu war koo tontu yaakaar ne gëstu nañ ci ba noppi ndax laaj yi bu ñëwee ñu fàttali ne xam nañ ne dañ koy yët ñi nga xamante ne ñoom la ñu sukkandiku ci ñoom ku mel Sëriñ Abdourahmane su ko defee ñoom ñoo koy xool andi tontu yi ñu xool ko ba mu wér su ko defee ñu jox ko ñenn ci mbooloo mi bu ñëwee fii ñu doon ko tontu laaj yooyu nag gëstu nañ ko ba noppi incha allah xam naa ne suba. dis euh, na ci tontu ci laaj yooyu noonu ñu ngi jégul nag ndax fan yëpp temps bi ci bopp mënujul may ñu mën a tontu ci laaj yooyu waaye insha allah suba xam naa ne insha allah danañ tontu ci laaj yooyu ñu fàttali tamit ne suba insha allah Serigne Mbaye Guèye Syll liggéey moom la ñu fas yéene dalal fii jataay bi waaw ah, xam naa tamit ñu fàttali mbooloo mi ne leen waxtaan yi nga xamante ne moo jàll yëpp CD yi képp koo xamante ni yittewoo ko boo jokkoo ak Serigne Xaarim Diouf incha allah yooyu yëpp jàpp ni la kon li ñu defee mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Khadim Diouf mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li nga xamante ne moom la Serigne bi doon waxtaane xam naa ne ku ci am laaj boo xamante ne tamit euh, bindoon nga ko ci dëggoo tontu li nga xam ne rek waxtu bi ci boppam moo ñu mayut ñu mën a àgg ci loolu waaye Serigne bi yéen ji ñu am mooy lépp loo xamante ne mbooloo mi sàkku nañ mu leeral leen ko rek yéen moom mooy mu leeral loolu kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Khadim Diouf su ko defee mu ñëw ci laaj asalaamaaleykum billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd bi di jaajëfal sunu waxtaankat bi nga xam ne moom la ñu tànnoon ci thème am solo bi nga xam ne waxtaan na ko fi muy lu am solo gannaaw loolu itam sëriñ bi waxtaan wi am gi am solo tax na ba laaj yi bari na waaye ni ko sëñ Mouhamadou Ka waxe dañ ciy jukki yenn ci ay laaj su ko defee mu mën koo tontu sëñ bi ki nee na day laaj nee na jamono ji nga xam ne ci lañu nekk nee na gis ku la tarbiya dafa mel ni yombut nee na looy dénk koo xam ne dafa bëgg a mucc gannaaw gis ku la tarbiya yombut tarbiya ñaar la tarbiya bi nga xam ne moom la fi Cheikh Ahmadou Bamba yoroon daal ci tarbiya mag ñi bi mu fi jógee da ko yóbbaale wàcc fi beneen tarbiya boo xam ni ci xasida yi la ko def moo tax mu ni sama xasida yi doy na seexu tarbiya doy na seexu tarqiya li ci des kay kon mooy matal sartu jàng xasida xasida yi leer rekk la salaatu ala nabi sax ci boppam doy na seexu tarbiya soo mataleen sàrt ya nga xam ne moom ko koy defe kon xasida yaa ngi fi ci gàttal rek mënoon fi gën a gudd salaatu ala nabi bee ngi fi jàng alxuraan a ngi fi bi ci gën a gaawit ba dootoo tal caaxaan yi ndax gis naa question bu mel noonu mooy télévision yeeg yooyu mooy dangay nekk ci li neex yàlla xam-xam moom ku ci taxaw di ko gëstu foo tollu dootoo tal télé dootoo tal fo dootoo tal li nga xam ni mooy gaar doomu aadama yi iblis xam na ko ba jamono ñii di toll dañu naan xam-xam du dara xam-xam du dara jëfa ko gën Cheikh Bab Cheikh Ahmadou Bamba waxul loolu wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasal loolu nee na xam-xam a gën jëf fuuf wal ilmu afdalu axi minal amal yow sama mbokk xam-xam a gën jëf wa ussuhu ndax mooy fondement bi fondement su dëgërul loo ca def mu daan fa faaza man lahu xasan xam-xam kese nag boo jëfewul moom mooy mbaam mu saf téere kenn waxu ko waaye kuy jëf dangay xam ba pare fii mu nekk daal ku bëgg a mucc ci yii xew taxool ak sëñ Abdourahmane Mbacké ndax nit ñi nekkul Daaru Muxti sax moom la tax taxool ndakaaru France foo mën a dem nit ñaa ngi teg seen kaset di déglu fii mu nekk ay kankóore rek yu yore seeni karwaat demal université Dakar nit a lay rob bu yoreeg saagam loo kon laaj ci fiq mu tontu la soo ko nekku a jàngal mu ne sëñ Abdourahmane Mbàkke ca ca Daaru Muxti te masu koo gis kaseetu sëriñ Saam yi moom moom kenn kenn du ko nettali kenn jamono jii daal ku bëgg a mucc taqool ak xam-xam ñépp ay woote kon nag war ngaa xam ba ku lay woo nga xam li mu lay woo lu mu doon kii dox sa digganteeg xam-xam rek moo fi moo fi taxawal iblis wa man nahaakum ani taallumi fa huwa xalifatullahi lil mujrimin la Cheikh Ahmadou Bamba wax ku dox seen digganteeg njàng mooy xalifa iblis ci kaw suuf iblis lu mu bëgg mooy ngeen réer rek ba mu yóbbu leen safara nan ko gàttal foofu jërëjëf boobu leer na nañ euh, kii itam nee na ku bëgg a mucc ci ayu télé yi ak yi yàq jikko nee na nan lay def ku bëgg mucc day dellu fii rek ku bëgg a mucc ci ayu télé yi jëlal say xasida nga jàng ko demal nga seet daayira boo xam ni dañ fay jàngi xasida ba pare di fa jàng xam-xam di way rek ci daayira baax na lool waaye taxuloon daayira jóg su ko defee nga nekk ca biir ñun ñii di wax ak yéen duñu ay borom xam-xam tubaab la ñu jàngoon ca université de sëriñ saama fa fekk xëy benn suba ni ku bëgg a jàng diine da nga koy jàngi ca téere ya làkku jàmbur nag su fekkee ni bis bu nekk nga jàng ca benn baat at mi trois cent soixante cinq baat la soo ko amee ci làkku jàmbur kenn mënatu la suñu wàccee université de fekk ko fii ci rue 10 di ay étudiant ca université de loolu yàgg na soixante treize boobu ñu bare fii juddagul ñëw mu wàcc franco arabe jàngal mu suñu jullee timis bare mu ñibbi boobu talu nu télé taluñu football taluñu baal taluñu dara te ci yooyu la ñu nekkoon nag ci loolu la ñu fekk waaye lu bon danga koy jajag lu baax itfa billati hiya ahsan sayyi'at soo bëggee jañ lu bon danga koy jaje lu baax bismillah jërëjëf kii itam nee na day sàkku nga nettali ko ñennat ci ay gaay yoo xam ne mucc nañ ci crise yooyu nga doon waxtaane sànq kenn rek laa lay wax doo dem sëñ Abdourahmane Mbàkke ngi nii crise mënalu ko dara dara la ko crise mënul moom koy crise bi da koy daw mu koy dàq jeune Daaru Muxti moom am nañu royuwaay moom matul matul soñ moom mucc na ci crise bi moom yàlla na ko suñu borom bi yàgg musal te lafal ko cat ndax iblis moom bare na ay pexe laa taamanu makaida seytaan qabla firaaqi ruuxi lil abdaani waaye yàlla na ko yàlla musal ndax ndamal réew mi la ram ndamal àdduna la maam Cheikh Ibra Faati su ko amoon moom dong ci tëg su demee yamal xiyaam dañ koy ter li ñuy tertoo bu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ci laaj boobu ci tontu boobu sëñ bi tam kii nee na looy dénk xale yi nga xam ne dañoo toll ci jàng ba noppi ne ko fi ñukk dëgmal film yi ak làmb yi te am ci sax ñoo xam ne ay royukaay lañ war a doon ëllëg ndax seen maam royukaay la woon te tey jii loolu lañu dëgmal nee na loo leen di loo leen di dénk waaw ku ñuy roy moom nga nekk royukaay ba pare nekk ca ca poma e nit ñi am fulla rek bàyyi la ko dem ca poma ñoom ñu dem ca fadul poma ndax mbir yi moom ku nekk mucc rek nga bëgg fi ñu toll te musal kenn xewi na musal sa bopp lañu ñu toll mag ñi fi nekk li taxoon ñu seex mu ñu ñu jébbalu ci Cheikh du Bamba mooy dañu gis ni mooy seen muccukaay ki nga xam ni nag ku ñu war a roy la mu wàcc ko fi dem ca poma ak football baak ay ay caaxaar kooku danga koy bàyyi ca loola soo amee sa addiya nag jox ko sa addiya jox ko te bañ koo roy nag la muy def moom ma nga ca kenn roy loowu la ko yow dan la sant jaamu yàlla sa julleeg sa woor ak sa njub yow lañ koy laaj ëllëg moom kenn du ko ko laaj soo bëggee koo roy ak koo àndal nga seeti ña nekk ci siraatal mustaqim jaar ci waaye kooku askanoo ci lu baax nekk ci li nga xam ni ci sa bët ay caaxaan la mooy xaqiiqa gi ba doon wax léegi mooy waa ji nga xam ni baayam dafa faat doon waliyu mag te yàlla xiiru ko moom lu dul ci wër di bëre lam te bàyyi di wali bu rëy rëy rëy benn boroom xam-xamu fiq ñëw fekk ko ci làmb ji di ko xool ba sàgg wiccax bopp bi daan ni guy dana jur dégg xale ba dégg na ko ca biir làmb ja ku yàlla may la muy tuus di tuus di tuus ba egsi ci kanamu faqiix bi suñu borom bi mën na da koo sànni ab ab nelaw moom boroom xam-xam bi fi mu taxaw mel nan la def dafay nelaw suñu boroom bi ubbil ko yomal xiyam mu gis gone googu nekkoon ca biir làmb ja nekk ci bunt siraat di sëq di sànni muy jéggi siraat di dugg àjjana mu ni xifeet fekk xale bi agsi na ci kanamam daldi yëkkati kurpeñ bi ni ko làmb jële moo waral bari bii kuy def loo xamul bàyyi ko ca la muy def te nga def la nga xam yow lii sëñ Samba nu ko nettali te def na ko ciy kaset ku ko wër fekk ko ci kuy toppandoo toppandoo ak roy bokkul toppandoo ak roy bokkul kuy toppandoo boroom may dana tëbb nga dig kuy toppandoo borom mooy lu ko dal dal la sunu doomi sëriñ sii daal liñ ci xam mooy sunu amee sunu àddiyee jox leen ko bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati sunu jaamu yàlla nag seen yoon nekku ci ndax si sant nunu ko yàlla nu ko santoon ñu seen bàyyi buntu yërmande gisatul seen bàyyi bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, jërëjëf kii itam nee na gannaaw ba mu loo waxtaan wi nee na dégg na bu baax misaal mi nga joxe ci ruugu feebar ni mu niroog yaram wu feebar nee na dafa bëgg nga wax ko lan mooy pexem ki nga xam ne ruwam dafa feebar naka lay def ba mu wér li muy def ba mu wér mooy nangoo jaamu yàlla nangoo ànd ak ñiy jaamu yàlla wa lazimu man la yazalu abida li rabbihi ila hudahu qaida loolu la Cheikh Ahmadou Bamba jàngal ku bëgg ku bëgg wëlli day wàlle sag day sange ku ànd ak ñu ñu safaan doo bàyyi safaan ku ànd ak ku baax faaw nga baax loolu rek la jikko day wàlle moo tax Seex al Xaadim wax nu loolu man tawasala bi waasili man tawasala bi wa bi faasili bi agsi yi fasal jërëjëf ci tontu boobu kii nee na moom dafa gis ne daa am ci nit ñi ñoo xam ne dañuy génn dem jàng ci réewu naar yi nee te suñu ñëwee di critiquer mag ñi ne nee na ndax loolu dafa bokk ci crise bi xew léegi wala déet sëñ Sam radiyallahu anhu dañuy waxtaan benn bés mu ni ko man daal dama gis nii mag ñi mag ñi sa ñi demoon jàngi ñi ci bare suñu ñëwee dañoo ber seen daara di diingat mag ñi fi nekkoon mu ni ma ba may dem Tunisie di jàngi boobu wuti woon xam-xam dama doon wuti dama doon seeti nan la ñuy dunde seeni culture seeni philosophie seeni aada loolu laa fa doon jàngi waaye ba may dem lu ñu doon jàngi xam naa ko moo tax ña ma àndaloon nga xam ne bañ fiy jóge yóbbiwunu dara lañu xam yëpp naar yee leen ko xamal ba ñu wàññikoo ñibbi si ñooñu ñoo doon diingal mag ña waaye man diingal duma mag ñi ndaxu jàng woon ci ñoom te xam-xam bu bu bu tuuti sobe la xam-xam bu tuuti sobe la te diingat gi yépp li ko ci ëpp li ko ci indi kañaan rekk la du leneen du leneen lu dul kañaan su loon mag ñi ñun ñëpp ay yéeféer lañuy doon fa ñu jaar ba egg fa ñu jaar lañu daj diggante tiwaawan nag tuubaak jaamal fi ñu yóbbu diine ji ba stabilité am ci senegal dëkku naar yooyu ñu jóge bay digga diiga sunu mag ñi mais ñoom nekk du ci jàmm ñu ngay rey ay nit lu bon lu nekk fa la gën a bone lu tax ñun dañ leen gëni mag ñun sunu mag a gën ci mag yi ci àdduna yépp ñoo ci gëni mag ay yonent kay lañu xamul ndax ñu ngi feem déet waaye ay mag ñu baax ñoo ci gën fu ne dem nañ ko fu nekk dem nañ fa xool waaye li am ci Sénégal amul fenn ku ñëw nag di diingat mag ñi ngay xuloog moom da am jot dafa mel na xale nekk ci gannaaw miir bi yore bant bale ni day daaneel miir bi yow mi ko dégg war ngaa xam ni kon sa nopp mën na dégg lool doo ko faale bàyyi ko mu dem ndax diingat ci boppam ku koy def ku nekk soo ko bàyyi ba ca kanam yi yërëm ko dafa gàtt rek waxtu wee gàtt diingat